A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wasalaatu wasalaamu ala rasuulillaah wa ala aalihi wa sahbihi wa man waalaahu. Amma ba'du, fa yaquulu al-imaamu al-haafidu Abuu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdil Waahid ibn Ali ibn Suruur al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaam sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabi salaa fi baabu wujuubi tuma'niinati fi rukuu'i was sujuud an abi hurayrata radia allahu taala anhu anna rasula allahi sala allahu alayhi wasallama daxala almasjid fa daxala rajulun fa salla summa jaa fa sallama ala annabiyi sala allahu alayhi wasallam fa qaala sala allahu alayhi wasallam irjic fa salli fa innaka lam tusalli faraja fa salla kama salla thumma jaa fa sallama ala nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala sallallahu alayhi wa sallam irji' fa salli fa innaka lam tusalli thalatha fa qaala walladhi ba'athaka bilhaqqi maa uhsinu ghayrahu fa'allimnii qaala sallallahu alayhi wa sallam ida qumta ila lsalaati fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka min alqur'an thumma arka' hatta tatma'inna raaki'a thumma irfa' hatta ta'tadila qaa'ima thumma isjud hatta tatma'inna saajida thumma irfa' hatta tatma'inna jaalisa wafal dhalika fi salaatika kulliha kon al imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahidi al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci kitaabu salaa ci téereb julli ba léegi mu indi nag beneen buntu ginnaaw bi njeexalee buntu bi nga xam ne ci la doon wax ci sifat ci meloog julli yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy wax buntu bu bees boo xam ne ci version yi ñu yor mooy numéro fukk beeg juróom mooy mu ne baabu buntu wujuubi tuma'niina waru li nga xam ne mooy ak dal teey waaw teey waaw fir ruku' ca ruku' ya was sujud ak ci sujud yi muy nag xadis bi ñu ci njëkk andi mooy xadisu téeméer bi mu ne mooy cent an abi hurayra mu ngi jële ci mawlaana abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah ke ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam daxala al masjid dafa dugg ci jàkkaan ji buñ ne al masjid nag ñépp xam nañ ne bul nañ mosquée Quba est-ce que du mosquée Quba bi déedéet masjidu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam la lool la ndax al bi day wane mooy lil ahdi la mooy jàkka ji nga xam ne moom lañ xam walla moom moo lañ miin muy jàkkaan ji alayhi salatu wassalaam fa daxala rajul bi mu duggee moom yonent bi alayhi salaam ci jur ci jàkka ji ba toog ah waxul nag lan la def ak lan la deful mais daal mooy tekkiwul ne daa dugg rek waa ji agsi déedéet voilà moo tax ginnaaw gi nag fa daxala waa ji daal di dugg waaw rajulun benn waay fasallaamu daal di julli summa ginnaaw gi jaa waa ji daal di agsi ba mu jullee ba pare fa sallama mu daal di ñëw daal di nuyu ala nabi yu nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala sallallahu alayhi wa bi mu defee lool yonent bi alayhi salaam ne ko irji' dellul fa salli fa nga doon jullee nga julliwaat fa innaka ndax yow mii kat lam tusalli julli woo woon mooy la nga doon def du julli ju mooy mooy kontewul parce que yow da voilà waaye julli daal nee na dafa julli ba pare daal di ñëw nuyoo yonent bi alayhi salaam fay ko ne ko delloo delluwaatal nga julliwaat parce que yow julli woo woon farañaa waa ji dellu fa salla mu julliwaat kama salla comme ni mu jullee woon rek di muy door a dugg si summa jaa mu ñëwaat fa sallama mu defaat ni mu def nuyuwaat yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa qaala sallallahu alayhi wasallam yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxaat ko ne ko irji' ne ko delluwaatal deuxième fois fa salli nga demaat nga julli fa innaka ndax yow mii lam tusalli julli woo voilà def ko ko ñetti yoon salaasan ñetti yoon voilà waa ci di dem di julli di ñëwaat di nuyoo yonent bi alayhi salaatu ne ko demaatal nga julliwaat parce que yow julli woo léegi fa qaala biñ ko defee yoon nag waa ji ne radiyallahu anhu walladhi ki nga xam ne de moo la yebal yónni la ci dëgg muy borom bi tabaaraka wa taala maa uhsinu ghayra manumaa def lu gën a rafet julli yi ma def nii manumaa def lu gën a parfait lii ma def lii li ma man ci julli waaw fa'allim nii waaw kon nag yonent bi alayhi salaatu salaam maa ngi lay ñaan nga xamal kon jàngal ma ni ñuy jullee comme que yi ma fi def yi te lii mooy li ma gën a man li gën a rafet lu ma man nga ne ma julliwu ma ñetti yoon ah kon nag fa'allim nii waay waay xamal ma te jàngal ma qaal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ko ida qumta ila salaati fa kabbir ne ko boo jógee ngir dem ci julli mooy nga agsi war a tàmbalee julli fa kabbir na nga def allahu akbar thumma qra maa tayassara maaka min alquran ginnaaw gi nga jàng li nga xam ne moo doy ci mooy jàppandi ci yow ci li nga yor ci alquran li nga mokkal ci yow ci alquran na nga ci jàng loo xam ne lu jàppandi la summa ginnaaw gi irkan boo taree ba pare irkan nga daal di rukon ba kera ni nga xam ne tatma inna ci ngay dale raki'an gëj koo xam ne ngay dal rukon bu dal ñu kenn seen di di di di laamee ndax kii daa rukon am diir ne tal ba teg waaw dal di daal di yem foofule daal di nekk koo xam ne ku tee ngay nekk ca ca sa rukon ba de mu ne ko su ma ginnaaw gër fa boo du nga nga yëkkati sa sa bopp nag sa rukon ba hatta tanta di la qaayima bani nga naan coow wooral yemoo qaayiman taxaw taxaw bu ñépp xam ne taxaw na summa ginnaaw gi usjud nga daal di sujoot hatta tatma inna sajida boo sujootee nga sujoot sujoot boo xam ne bani ngay dale nekk koo xam ne da ngay dal ca sa nga xamante ne nii mooy ca sujoot ba summa ginnaaw ngir fa nga yëkkati sa bopp daal di jóg hatta tat ma inna sa jaali saa nga jóg toog ba ni nga xam ne noo nee nga naan teg tal ci li nga xamante ne mooy sa dëju nga nga dëju ne alhamdulilah xam nga lii mooy benn rakk mu ne ko nag wafal zalika lu mel nii nag fii salaatika kulliha kon nag al loolu buntu bi hadis bi kese la al ibnu Abdul Ghani indi kon nag mu jàll ci beneen li nga xamante ne beneen bunt kon al imaamu Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisiyu rahmatullahi alayhi mu ne baabul baabul qiraa'ati fi salaa an Ubaadata bni Saamit radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa salaata man lam yaqra bi faatihatil kitaab kon al Abdul Ghani mu wax ci bunt bu bees boo xamante ne ba léegi ci buntu julli kitaabu salaa booba ci version yi ñu yor lii mooy numéro 16 mooy fukk ak juróom benn ci buntu yi baabul qiraati buntu tari jàng fi salaa ci biir julli la ngay tari muy wax hadis bi nag mu ciy teg mooy téeméer bi moom la ubbee li nga xam ne mooy buntu bi muy cent mu ne an Ubaadata ibn Saamit mu ngi jële ci saxaabi bi bi nga xam ne ndongo la woon ci Yonent bi alayhi salaatu wassalaam tuddoon Ubaada di doomi a saamit radiyallahu anhu anna rasuulallah kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala neena la salaata amul julli liman ñeel ka nga xam ne lam yaqra jàngul bi faatihatil kitaab ci faatiha voilà mooy la ubbati faatiha téere ba muy faatiha nga xam ne moo ubbi téere bi mooy cléwu li nga xam ne mooy alquran loolu moom képp ku julli te jàngoo faatiha amoo julli voilà agoo julli amul léegi kon ñu romb ci xadiis bi ci tegu al imaam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne wa an abi qataadata al-ansaari radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fi ar-rak'atayni al-uulayayni min salaati adh-dhuhri bi faatihati al-kitaab yaqra'u fi rakatayni al-uulayayni min salaati adh-dhuhri bi faatihati al-kitaabi wa suuratayn yutawwilu fil uulaa wa yuqassiru fi thaaniya yusmi'u al-aayata ahyaana wa kaana yaqra'u fi al-'asri bi faatihati al-kitaabi wa suuratayn yutawwilu fi al-uulaa wa yuqassiru fi ath-thaaniya wa kaana yutawwilu fi ar-rak'ati al-uulaa min salaati as-subh wa yuqassiru fi ath-thaaniya wa fi ar-rak'atayni al-ukhrayayni bi ummi al-kitaab kon al-imaam Abdul Ghani ibnu abdilwahid rahimahullah muy wax ci xadiis bi nga xam ne mooy numéro 102 téeméer ak ñaar mu ne an wa an mu ngi jële xadiis an abi qataada di ko jële ci seydina ko tuddoon abu qataada dàkkantalam loon wax na la fee turam ci ñu weesu alxaaris ibn rubi'i mooy al ansaar yi ko joowoon ci waa al ansaar radiyallahu ta'ala anhum mu ne annahu qaal neena kaana nabiyu kaana nekkoon na de annabiyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u doon tari doon jàng fi rak'atayni al-ulayn ci ñaari rakk yu njëkk yi min salaati zuhri ci julli tisbaar bi faatihatil kitaab da doon tàmbali di ci jàng ci ñaari rakk yooyu faatihatil kitaab ci bu ci nekk wa suuratayni ak ñaari saar mooy rakk bu njëkk yi day tari faatiha teg ci saar beneen rakka bi mu tariwaat faatiha teg ci saar yu taw wi lu doon na guddal nag fil uulaa ci rakka bu njëkk bi wa yuqassiru mu doon gàttal fi thaniya ci ñaareelu rakka yu yusmi'ul aayata ahyaana léeg-léeg mu ñuy déggloo mooy mu wax ci loo xam ne lu kaw la lu bir la te pourtant julli tisbaar la mu wax ci lu bir loo xamante ne nii dañ ciy dégg di ñu déggloo al aayata mooy nga dégg saar bi muy tari wala nga dégg benn mu wax ci kaw ba nga dégg laaya ji ahyaanan léeg-léeg wa kaana te nekkoon na moom alayhi salaatu wassalaam yaqra'u fil asri doon tari doon jàng ci julli tàkkusaan bi fatihatil kitab ci li nga xam ne mooy fatiha téere bi mooy fatiha suuratul fatiha wa suuratayni ak ñaari suura ñaari saar yu taw wilu filoo la da doon guddal nag ci rakk bu njëkk bi wa yuqassiru fi thaniya mu daal di gàttal ci beneen ñaareelu rakk bi wa kaana yu taw wilu fi rak'ati al-ula min salati subh wa na moom sallallahu alayhi wa yu taw wilu doon guddal fi rak'ati al bu njëkk bi min salati subh ci jullit fajar muy jullit suba wa yuqassiru fi thaniya te mu doon gàttal ci ñaareelu rakk bi fii wa fii rak'atayni al ukhrayayni bi ummil kitaab mu ne na kantaa ci ñaari rakka yi yi nga xam ne ñooy ñaari mujj yi bi ummil kitaab mooy ci ndayu téere yi lii nag mooy lan lay wax mooy ci julli tisbaar bële ak tàkkusaan ba moom lay wax ndax moo tax lii nii mooy wa kaana yutawwilu fi rak'atil ula min salati subhi wa yuqassiru fi thaniya ci moo tax euh, jumla i'tiradiya lañ ko def mooy mise en opposition mooy day wax lële wakaana xam nga daa waxoon ne moom da doon tari fir rak'atayn al ulayayni ñaari rakk yu njëkk yi ci salaatu euh, zuhri yu faatiha ak ñaari saar doon guddal benn bi di ci bu rakk bu njëkk bi di gàttal rakk bu ñaareel bi wa di ñu dégluloo léeg-léeg aaya léeg-léeg mu ne ba pare ci su euh, julli ci asar tàkkusaan dañu doon tari faatiha ak ñaari saar guddal bu njëkk bi daal di gàttal bu mujj bi loolu nag lay continuer fii mooy dafa def jumla intérariya loo xam ne mise en opposition ci diggante bi mu wax ci leneen ci wàllu suba leeral ko jàlla continuer nag la mu doon wax ci julli tisbaar ak julli tàkkusaan voilà moo tax wa fi rak'atayni mooy xam nga ñeenti rakka la wax na la julli tisbaar ñaari rakka yi nan lay demee wax na la julli tàkkusaan ñaari rakka yi nan la ko doon defee moom alayhi salaatu wassalaam léegi nag mu des yeneen ñaari mu ne wa te nag ci biir yeneen ñaari rakka yi nga xam ne ñoo yu mujj yi nag boobu lan la ci doon tari bi ummil kitaab ci ndayu téere bi mooy lan mooy faatiha kese la ci doon tari kon nag mu ngi noonu rek léegi al imaam Abdul Ghani ibnu Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi mu ne an Jubayr ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi bit-tuur mu ne kon nag muy wax ci laay lii hadis bi nga xam ne mooy téeméer ak ñett di cent trois mu ne Jubayrin mu ngi jóge ci Jubayr ibn Mut'im waa bi nga xam ne Jubayr la tuddoon di doomu Mut'im mooy al Mut'im ibn Adi nekkoon ci kilifa Quraysh yi moom doom ji di Jubayr moom saxaaba la woon mu joon na tuub radiyallahu anhu yàlla na borom bi kontaan ci moom annahu qaala nee na sami'tu dégg naa annabiyya ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u muy tari mina fil maghribi ci jullit li nga xamante ne nii mooy mooy mooy gis bi tuur ci saar boobu di suuratu tuur voilà loolu la kon nag al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax mu ne an al-Baraa ibn Aazib radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana fi safar fa salla al-ishaa al-aaxirata fa qaraa fi ihdaa ar-rak'atayni bi wat-tiini wa-z-zaytuun fama sami'tu ahadan ahsana sawtan aw qira'atan minhu kon al-imaam Abdul Ghani ibnu Abdil Waahid al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy wax ci hadiisu 104 numéro 104 téeméer ak ñeent mu ne anil bara ibn azib mu ngi koy jële ci seydina al bara di doomi azib radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kaana fi safar dafa mas a nekk ci li nga xam ne ab tukki fa salla al-isha mu julli li nga xamante ne nii mooy gee al axira voilà moo tax mu préciser ko al isha al axira mooy isha bi nga xam ne mooy ba mujj nag voilà mooy gee moom lañ naan gee fa qaraa fi ihda rak'atayn mu tari ci benn ci ñaari comme la te ci tukki la ne woon bi tiinii bi wat tiini wa mu daal di tari ci saar boobu la tari ci benn ci rakka wa tiini wa zaytuun muy saar boobu bële fama sami'tu mu ne masumaa dégg ahadan kenn ahsana ko gën a sawtan baat aw qiraatan wala am njàng minhu ci yonente bi alayhi salatu wasalaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi nga xam ne mooy numéro 105 muy téeméer ak juróom mu ne an aishata radiyallahu ta'ala anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ba'atha rajulan ala sariya fa kaana yaqra'u li ashaabihi fi salaatihim fa yaxtim bi qul huwa allahu ahad falamma raja'u dhakaruu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faqaala saluuhu li ayyi shay'in yasna'u dhaalika fasaaluuhu fa qaala radiyallahu anhu li annahaa sifatu rraxmaani azza wa jal wa ana uhibbu an aqra'a bihaa fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam axbiruuhu anna allaha ta'aalaa yuhibbuhu kon al sayyidina al imaam Abdul Ghani ibnu Abd Waaqidi al-Maqdisi rahmatullahi alayhi muy jële xadis numéro cent cinq muy téeméer ak juróom boo xam ne xadis bii nag mu ngi koy jële ci ki nga xamante ne mooy sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallama moom anna rasulullah ba'atha dafa yebal daal di yónni rajulan benn góor ala sariya mooy ci dogu armée boo xam ne yonent bi alayhi salaam du dem ngir moom mu dem daal di xare ji armée boo bële fa kaana yaqra'u waaja nga xam ne nag moom la jiitaloon mu def leen moom mu jiital jiitaleen mooy waaja moom fa kaana yaqra'u nekkoon na saa bu julli ma soona jot mu leen di jiite day day tari li asxaabi yi ñeel ña mooy ñaw saxaaba yam àndal ña nga xam ne mooy compagnon du sariya ya yamu àndal ci xare boobu te moo leen jiite fii salaat yi ci seen julli yi fa yaxtam fa yaxtimu bi mu daal di tëjee moom daal saa bu taree ay saaram daal ba pare foo jaar na ci teg qul huwa allahu ahad saar boobu qul waxal huwa moom allahu borom bi ahad mooy kenn moom foo jaar na ci teg saar boobu moom léegi nag falam maa raja'u di nga xam ne sahaaba yoo yële radiyallahu anhum ci la ñu dëpp nag ñëwaat ci yonente bi alayhi salatu wasalaam zakaru zalika ñu daal di tudd nag affaire boobu daal wax ko yonente bi alayhi li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wax ko yonente bi alayhi salatu wasalaam tuddal ko ummi fa qaala sallallahu alayhi wa sallam yonent bi alayhi salaatu salaam ne leen saluhu ay wa laaj ko li ay shay'in yasna'u dhalik dem leen ngeen laaj ko lan moo waral lan moo tax muy def loolu li saa bu taree lu mu mën a tari fokk mu teg ci qul huwallahu ahad léegi fa saaluhu gaa yi daal di dem daal di koy laaj radiyallahu anhum fa qaal bañ ko laajee waaji ne leen radiyallahu anhu li annaha ndax saar bi sifatu rahmaan melooy borom bi nga xam ne moo fees dell ak moo ci nekk azza màgg na wa jalla ta eh, eh, eh, azza wa jalla tedd na ta màgg na loolu moo tax man man ma koy jàng fa ana moo loo tax nag man uhibbu an aqraa biha moo tax ma bëgg di jàng saar bi fa qaala rasulullah gaa yi ñëw wax koy nan ci wàlay saar saar ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne axbiruhu xabaare leen ko anna allah ke ne borom bi ta'ala mu kawe mi te yéegul de yuhibbuhu sopp na ko léegi al imaam Abdul Ghani rahmatullahi alayhi muy wax ci xadis bi nga xam ne moo mujj ci buntu bii muy xadis alhamdulillah numéro 106 muy téeméer ak juróom benn mu ne an Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala li Muaad radiyallahu anhu falawlaa sallayta bi wash-shamsi wa duhaahaa wal-layli idhaa yaghshaa fa innahu yusalli waraaka alkabir waddaif wa dul xaaja kon alimaamu abdulgani radi rahmatullahi alayhi mu ne an jaabir ñu ngi jëlee ci saxaaba bi nga xam ne mooy jaabir radiyallahu anhu am na version bi ma yor jaabir kese la def buñ nee jaabir kese radiyallahu anhu ibnu abdillah radiyallahu anhuma anna nabiyya kene yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qaala dafa wax li Muaaz wax bokku taalibeem moom moom Seydina Jaabir bi Seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu anhu da ko wax yonent bi alayhi salaam da ne ko fa lawlaa sallayta lan moo tere woon ba ngay julli nga tari tare li nga xamante ne ci sa julli ji ba ngay jiite nit ñi bi wa shamsi wa duhaaha mooy suuratu shamsi wa shamsi maa ngi ci li nga xam ne mooy jant bi waduhaahaa gu finkam ah wal layli ak beneen saar wallay layli ak bi nga xam ne mooy suuratu layli wal li maa ngi waat idaa yaghsha bu bu bu bu muuree lëndëm ah muur la muy muur fa innahu ndax yëgal ne yusalli waraaka alkabir day julli sa gannaaw alkabiru ki nga xam ne dafa mage wa da'if ak ki nga xam ne dafa feebal wa dhul xaaja ak ko xamante ne moom baroomuk aaja kon fii la buntu bi yem kon ñu yem nii ba